a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa wa habiibinaa wa shafiicinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa taabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annahu almaysuur aljuzu thaani inshaa allahu taala kon lañu war a gis suñu vingt-septième cours ci téere grammaire bi annahu almaysuur grammaire bi nga xam dañ ko yombal deuxième bi tey nag ñu ngi war a gis comme ni ñu ko waxoon bii weesu almunaada almunaada insha allah moom lañu war a gis euh, almunaada waaye balaa loolu amoon nañ fi ay exercice yoo xam ne dañu ko waroon a corriger euh, ci wàllu al mustasna bi illaa mooy excepté bi nga xam ne exception bi nga xam ne lañ koy defe ak xarfu illa mu ne woon tamarin anshi thalatha jumalin ak saamul mustasna bi illaa athalaathatu mu ne defaral ñetti frase yoo xamante ni nii phrase yoo xam ne façon mustasna yi gisoon ñetti partie yooyu nga xam daal mustasna bi illa nga am dañ koy seppee jaare ko ci xarafu illa nga def bu nekk nga def benn ci phrase bu nekk day représenter exemple benn ci partie yooyu ñu gisul bi ci njëkk nga danga naan euh, par exemple nga ne qaama qaamal musalluuna illaa mahmuudan qaama taxaw na almusalluuna way julli ñi ñuy julli illaa mahmuudan ba mu des mahmuud xëy na moom manula taxaw wala daa feebar tànk yi daan lu ci nekk kon qaama taxaw na kan moo taxaw almusalluuna aji julli yi ñi nga xam ne jullikat yi illaa mahmuudan ba mu des mahmuud fii phrase bi loo am jumla la la boo xam ne affirmative la musbata te mustasna minhu bi mazkur tudd nañu ko mooy almusalluuna li ñu seppee mooy mahmudan bu boobaa dañ ne woon bu dee lool la dañu koo tudd te mu nekk phrase boo xam ne affirmative la par force nga koy lan ngay tudd kon mustasna bi Euh, bi illaa bi day nekk mansuub moo tax ma ne mahmudan léegi boobu mooy bu njëkk bi ci tegu ma ne rajaa non boobu wax nañ ko mooy mooy phrase boo xam ne day affirmative kon ñaari ci des phrase negative la war a doon ma ne maa rajaa maa rajaa al illaa rajulan maa rajaa alqawmu illaa rajulan bu ma nee rajulan foofu dama koo def nasab mais bu ma neexee mu nekk badal ma def illaa rajulun nga xam ne foofu day nekk lan maa rajaa alqawmu illaa rajulun wala illaa rajulan illaa rajulun bi day nekk lan moom foofu badal la badal day remplacer kan alqawmu waaye bu dee mansuub foofu mustasna bi illaa bi nekkul badal mais boobu mansuub lay doon boobu ñaar yooyu boo ci wax de baax na maa rajaal qawmu illaa rajulun wala illaa rajulan benn bi rajulan day nekk mansuub moom isti mustasna bi illaa bi bi mu nekk nag marfon day nekk badal ci alqawm mustasna bi illaa wa te day nekk lan badalun dernier bi boobu phrase négative la war a doon jumlatun manfiya wal mustasna minhu ghayr madhkur kon boobu danga naan euh, maa saraqa illaa yu illaa euh, ñu jël tur boo xamante ne nii tur ba ñu jël euh, wala nañ bàyyi sàcc ndax sàcc koo wax rek moom mën nga ko waxlaal nañ bàyyi sàcc bi léegi nañ jël beneen phrase mu ma ne ma dhahaba illaa aishatu ma dhahaba demul illaa aishatu ku dul aisha aisha moo dem dafa mel ni dama ma dhahaba ahadun illaa aishatu bu boobaa aïshatu laay wax manumaa aïshata ndax bu boobaa aïshatu day nekk lan mustasna bi illaa bi day nekk badal boo xam ne moo fi taxawal mustasna minhu bi nga xam ne dañ koo effacé kon loolu moo doon fra exercice yu njëkk maa dhahaba demul illaa aïshatu kurul aïsha bu mujj bi noo beneen kii bi dane woon odobot xarakatama law nu ahmar maasal li nekk en rouge rek la waxoon phrase bu njëkk bi maa jaa miim bi tegu ci miim boobu yaa ko walla romaas illaa ami raabeek haa tegu ci yaa ko romaas danga naan maa jaa al qawmu maa jaa al qawmu illaa walla nga ne illaa amirahu boo ci wax baax na benn bi day nekk badal benn bi day nekk naa bi illaa bi da nekk badal denn bi du ko nekk mansuub lay doon kon maa jaa al qawmu illaa amiruhu wala bu la neexee nga ne maa jaa al qawmu illaa amirahu bi ci tegu yan mooy gaa yi kenn ñëwu ci lu dul seen njiit li bi ci tegu yan qu yan qu saat bi tegu ci saat boobu yaa ko war a maas ku laam bu am shadda bi tegu ci nga waroon ko maas shay Hamza bi nekk ci kaw ligne bi nga waroon commence bil infaa xaaf bi tegu ci xaaf boobu yaa ko waroon illal il miim bi tegu ci yaa ko waroon maas ni nga koy maas yanqusu yanqusu mooy day wàññeeku kullu shay'in bil infaaqi mbir moo mën a gis bépp mbir bil infaaqi ci dépensé boo ciy jël di dépensé day wàññee illa al ba mu des xam-xam bii mënoo wax illa al déedéet illa al ba mu des xam-xam jumla musbata la mooy phrase affirmative la boo xam ne mustasna minhu bi tudd nañ ko muy kullu yanqusu kullu kon bu boobaa moom mansuub lay nekk bi ci tegu woon laa taqu laam bi tegu ci laam boobu yaa ko ramanaas illa al bi tegu ci léegi nii lañ koy maase danga naan laa taqul illa al laa taqul bul wax illa al haqqa lu dul dëgg booy wax moom na wax dëgg rek léegi lu tax ñu ne illa al taxuñ illal xaqu dañ naan la laabi laab yi day lan nga laa taxul mooy damay lay tere laa naafiya bul wax léegi ana sujet bi kan laa ne bul wax mooy yow anta laa taxul kon moom dañ koo effacer te phrase bi phrase la buy boo xam ne dafa naafiya bi mooy ne daa am loo xamante ne nii du ko du saxalul mooy damay tere man illal xaqa illal xaqa boobu moom day nekk lan comme si dama ne woon laa taqul shay'an illal xaqa bul wax dara lul dëgg voilà léegi kon moom dafa al mustafna bi dañ koo effacé mooy comme shay'an illal xaqa comme que maf'ulun la woon kii bi nu mu tudd Euh, mustasna minhu bi kii dafa ñëw nekk badalam moom lay remplacer kon mustasna minhu bi alxaq bi ci tegu maa zaarani illaa farii daal bi tegu ci daal boobu yaa ko waroon a maas danga naan maa mooy kenn rendre ma illaa ba mu des faridun farid loolu mooy lan farid rek moo maraan pourquoi ndax fii jumla man fi yàlla phrase bu ñu buy dàq la nga xamante ne nii mustasna minhu bi dañ ko effacé ghayr madhkur ma zarani ahadun la illaa farid farid moomu day nekk lan badal ci ki ñu effacé ma zarani illaa faridun bi ci teg woon raja al jay shiin bi tegu ci shiin boobu yaa ko waroon maas illaa katiba taabu tëju bi tegu ci nga waroon ko maas danga naan raja al jayshu rajaa mooy dellu na al jayshu shiin boobu nga waroon maas kon jayshu la maa rajaa delluwul al jayshu muy kii bi nu mu tuddati euh, armée bi illaa katiba minhu illaa katibatun minhu bu boobaa katibatun lan lay nekk badal walla bu la neexee nga ne illaa katibatan minhu bu boobaa badal moom du nekk badal mais mansuub rajaa al jayshu non lu may wax nii déedéet rajaa ndax dama foogoon ne maa rajaa la noonu non rajaa dellu na al jayshu mooy jóge na ca guerre ba loolu la nga ciy dégg al jayshu armée bi illaa minhu ba mu des benn benn kii rek contingent ci armée bi xam naa ñoo mucc keroog rajaal kon lii la rajaal jayshu ba katibatan minhu ndax lii damay affirmer te bu ma affirmer tudd mustasna minhu bi tudd naa ko mool ay jayshu kon bu boobaa moom mansuub la mustasna bi illa bi di nekk par force kon illa katibatan minhu bi ci topp lam atami daal bi tegu ci ngoroon ko maas illaa ala allah haa bi tegu ci haa boobu yaa ko raw na maas loolu mooy léegi maas bi d'abord danga naan lam aata ndax maas rek la sax lam aata mid mooy du wéeru illaa ala lu dul ku dul ci yàlla ku dul ci yàlla lam aata mid illaa ala allahi wékkeeru lu wéer saay mbir du ma wéeru lu dul ci yàlla bi mujj ku lambu bi am shadda tegu ci ngoroon commence shay hamza bi nekkoon ci kaw ngoroon commence haali kaaf bi tegu ci moom waroon commence illaa waj haa bi tegu ci allah haa boobu ñaari haa yit ngoroon ne na danga naan kullu shay'in haalikun kullu shay'in lii mooy fin suuratul fu mu nekk al qasas wala xasas wala anbiya yi non la foog naa bu ma juumul naa subhaanallah fàtte naa sax kii la kullu shay'in bépp mbir haalikun day alko dafiy jóge day disparaître illa kon kulla waaw kay li nga wax kullu shay'in kullu shay'in ndax haalikun kullu mubtada la shay wa huwa wa mudaaf wa huwa mudaaf shay'in mudaafun ilayhi haalikun haalikun ngay wax léegi illaa ba mu des wajhallaahi illaa wajhallaahi lu tax nga ne wajhallaahi lii sax du aaya bi aaya bi kullu shay'in haalikun illaa wajhahu voilà lahul mulku wa ilayhi fàtte naa li ci tegu exactement euh, sa bopp bi dafa am problème ah kullu shay'in kon lii du aaya bi sax kullu shay'in bépp mbir haalikun day day tox dafay jóge ci àddina bi ak feneen mooy lépp rek haalikun dina alku dina génn àddina illaa ba mu des wajhallaahi lan moo tax ma ne wajha nga ne dax lii affirmative la te wax naa la te tudd naa mustasna minhu bi mooy shay'un kon bu boobaa illaa wajha allah léegi bi mujjoon ci exercice bi enrib maalaw nu ahmar enrabal li nekk en rouge analyser ba'd a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim laqad anzalnaa ilayka laqad anzalnaa ilayka aayaatin bayyinaatin wa maa yakfuru bihaa illaa alfaasiquun laqad anzalnaa ilayka laqad dëgg-dëgg anzalnaa wàcce woon nañu ilayka ci yow sayyidinaa wa rasuulinaa sallallaahu alayhi wa sallam moom yàlla wàcc na ci kan suñu sang boobee di suñu yonent alayhi salaatu ilayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam aayaatin ay laaya yoo xamante ne nii bayyinaatin yu leer nàññ nàññ nàññ lañ wa maa yakfuru mais nag walaa yakfuru biha waaye nag du ko weddi illal faasiquuna ndere du weddi lii ndere koo xamante ne nii koy génn topp lañu yéeféer yi rekk koy weddi léegi aayaatin bayyinaatin ak faasiquuna ñoo ci nekkoon lan li nga xamante ne ni ay ay lan lañu en rouge lañu kon aayaatin ilayka aayaatin danga naan lan maf'ulun bihi mansuubun bil kasrati li annahu jam'un mu'annathun saalimun li anna al jam'a al mu'annath mu'annath as-saalim yunsabu wa yujarru bil kasrati kon ayatin maf'ulun bihi mabni maf'ulun bihi bil kasrati li annahu jam'un mu'annathun saalimun ayatun lawoon ayatin bayyinatin naat ayatin lan naka la aaya adjectif la naat mansub moom it c'est la même chose mansuubun bil kasrati li annahu jamoon muannafun saalim ndax bayyinatun la woon bayyinaatun bu doon leneen la du dul loon bu dul loon jamu muannaf saalim dañaan bayyinatan ayatin bayyinatun mais kii nag bu doon dañ koo def pluriel kii singulier mais kii pluriel la ayatin bayyinatin moom it kon naat la waaye mansuubun bil kasrati li annahu jamoon muannafun saalimun alfaasiquuna kooku badal la mooy du ko weddi du weddi ndere alfaasiquuna kàcc ñi génn topp mu yéeféer yi fi yéeféer lay tekki alfaasiquuna kon moom mooy badal bi moom ta moom mooy al mustasna bi illaa moom mooy al bi illaa marfu'un bi subuutin nuuni marfu'un bi subuutin nuuni li annahu badalun mais kan la fi remplacer wa ma yakfuru biha ahadun si danoon damaa yakfuru biha ahadun kenn du ko weddi illa al fasiquna kon moom dafay taxawal dafa nekk badalu ahadun léegi loolu moo doon exercice yi tey nag ñu ñëw kon ni ñu ko waxoon sànq ah almunada almunada mooy mooy woote bu ma hoo oh. may woo benn waay eh. kaay comme yu mel noonu wala yow Moodu ñëwal yow Ndew ñëwal loolu mooy munaadaa léegi nag munaadaa moom lay wax ni mooy vingt-sixième cours bi mu ne al nuqtataani huwa al ismu alladi yaqacu bacda xarfin min axrufi nidaai almunaadaa nuqtataani huwa al ismu alladi yaqacu bacda xarfin min axrufi nidaai mu ne kon almunaadaa mooy tur bi nga xamante ne nii almunaadaa mooy ki ñuy woo bu ma nee eh, Moodu muudu moomu moom lañ naan munaada huwa moom de is al ismu mooy tur bi nga xam ne alladhi yaqaw mooy rot mooy nekk ba'da xarfin ci ginnaaw xaraf automatiquement après xaraf min ahrufin nidaa i ci xaraf yi nga xam ne moom la ñuy utiliser particulier yi may utiliser pour woote comme bu dee ci français dañ naan o bu dee wolof dañ naan e bu ma nee e loolu lañ naan xarfu nidaa yi e Moodu mu mu tourné nga ne ko kaay ee boobu lool mooy xarfu nidaay mais nag ci arab dañoo am ñoom nag euh, comme ni mu koy indi après léegi définition bi kon nañ ko jàpp kon munaadaa mooy lan mooy ki woo mooy tur bi nga xam ne day nekk juste après bu ma nee ee tur ba ma cay teg loolu lañ naan munaadaa nga xam ne tur la boo am day rot après xarafu par xarafu nidaa bi bi may utiliser bi may wootee mu ne nag léegi kon lan mooy laaj bi automatiquement mooy ana lan mooy xuruufu nidaa yi ñooy lan dañuy wax ahruf di wax xuruuf yooyu yëpp ay pluriel lañ façon pluriel yooyu moom gisuñu ko fii luñ naan ay euh, jamoo xillaak jamoo kasra euh, loolu gisuñu ko jarul ñu ciy dugg léegi ashurul ashuru ahrufi nidaa yi moom joxewul yëpp joxewul xuruufu nidaa yëpp particules yi ngay utiliser pour mën a woote joxewul yépp xaraf yooyu dafa joxe nee na yi ci gën siiw ashharu mooy yi gën siiw ahrufi nidaa yi xarafu nidaa yi mu ne bi ci njëkk mooy yaa comme bu alxuraan ne yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi ngeen xam ne di ngeen a gëm wala bu ma nee yaa muhammadu ee yow muhammad yaa abdal qudduusi ee eh, yow abdal qudduus yaa boobu ak waa waaw bu ñu xëcc waa ak ay ay léegi euh, moom yooyu la joxe après mu dugg automatiquement ci i'rabul munada euh, léegi nag ni ñuy def mooy euh, joxe ñun ñu joxe yépp jàppal ahrufu nidaa yi sab'a lañ mooy sept lañu ñoom bi am na ci bi gën nag mooy yaa bi mu wax am na léegi dama jox yépp ah mooy abi hamza boo xam ne da alif ci kaw hamza ci kaw alif lañ ko bind bi ci tegu mooy ay ay gis nañ ko sànk wax na ko am na tamit yaa nga xam ne moo gën a siiw yaa aa ah, mooy alif ab alif boo xam ne ci kaw dañ cee def tilde boobu nga xam ne moom laa xëcc amanu ah, bu may xëcc noonu aa ah, boobu nga xam ne damay xëcc comme yaa siin yaa boobu li nekk ci kawam nga xam ne day xëcc bu baax loolu mooy bu nekkee ci kaw alif boobu noonu ci la aa boobu ak ayaa ayaa ah yaa ayaa tamit moom ci la ak hayyaa ak waa waa bi gis nañ ko léegi nag ay ay ay biñ la wax sànq mooy ay biñ gis ak abi ak a nga xam ne hamza bu nekk ci kaw alif boobu ngir ki bu dee ki ñuy woo dafa jege moom lañuy utiliser bu dee ki nga xam ne dañ koy woo dafa jege mooy soriwul jege boo waxee mu dégg la wala ku jege la nii mu la jege nga bëgg koo woo boobu ak ah ngay ngir lu la kanta ayaa ak ak aa boobu ak aa loolu nag mooy ngir ki nga xam ne boo ko moom ki ngay woo dafa laa sori bu la soree soit ayaa waya hayyaa wala aa boobu kantaan ak yaa léegi yaa moo ci des yaa nag moom pour ñépp la moo xam ku jege la wala ku sori moom moom ci moom ku jege ku sori lépp lay dox kon dafa yoo xam ne xoolal dafa spécifique pour ku jege am yoo xam ne dañoo spécifique ngir ku sori am boo xam ne moom moo leen moom boo foo ko utiliser ku sori ku jege mu jàll yi nga xam ne ñoo spécifique nga xam ne dañ leen di jëfandikoo pour koo xam ne dafa jege mooy ay ak a yi nga xam ne pour ku sori la mooy ayaa ak hayya ak a bi nga xam ne nag moom moom moom moom foo ci yóbbu mu dem moo xam ku sori ngay woo wala ku jege mooy yaa te moo ci gën a siiw moom moom kon loolu la léegi nag mu des waaw waa bi waa mooy bu dee damay comme si damay ñaan ndimbal kenn koo xamante ne nii comme ma nekk ci problème bëgg ku ma xeetali yaa bi wax naa la yaa moom fépp lay dem waa bi mooy ki nga xamante ne nii moom dafa nekk par exemple mu nekk ci problème am ku muy woo wala mu am problème boo xamante ne nii ku muy yëg dara ci yaramam di mel ni kuy kuy metti lu affaire boobu naan wala mu mu mu mu perte wala mu am lu ñàkk naan waa xasrataa waa xasrataa wala waa xasratii mooy moom day woolan ak ak ak ak ak pertagem ak tamit ak rëccoom boobu voilà ak rëccoom di rëccu benn mbir ndax xaabi mooy bu dee xasra mooy xasira mooy kii na alors bii mooy rëccu wala waa kabida walla waa kabidi waay waay sama xol waay comme ñu mel noonu waa boobu la kii wala bu dee comme <laughs> exemple bañ bañ gisoon bañ koy jàng yàgg na <laughs> munaadaa bañ koy jàng ndeysaan fële ca senegal euh, exemple bañ ci joxe woon bu ma ko fàttale ko mooy <laughs> waa waa ji dañ ko duma biir ndungu siin mooy dañ ko dañ ko làq jant bi dugal ko ci kaso bi <laughs> léegi nag mu naan nag waa Mu'tasima fekk dafa nekkoon jamonoy alxalifa al abbaasi xalifatul abbaasi la woon ci waa empire abbaasi al mu'tasimu billah al mu'tasim billah jamonoom la woon nag waa ji bi ñu ko làqee dugal ko dungu siin ko jant bi léegi nag muy wootee naan waa Mu'tasima waa Mu'tasima boobu mooy exemple waaw bi mais léegi yaa biñ gis sànq muy yaa nga xam ne moom pour ñépp la moom par exemple bu dee suñu borom subhaanahu wa taala turu suñu borom subhaanahu wa ngay woote boobu moom yaa rek la moom doo doo utiliser yi ci des doo utiliser waa wala ay walla a walla ayaa déedéet moom yaa bi rek ngay utiliser moo tax yallaahu yaa rahmaanu yaa qudduusu yaa maliku ainsi de suite moom yaa ngay kii waaye tamit booy sàkku ndimbal mooy koo xam ne nga au secours moom mooy yaa bi tamit dañ koy utiliser booy sàkku ndimbal waaye kii bi kanta waa bi waa bi mooy comme niñ la wax sànq bu dee daa am ngay tudd sa benn affaire waa kabida wala waa kabidi waa hasrati mooy woote loo xamante ne ni réellement sax du ndimbal ngay ut mais mooy mettit lu loolu la dal ak fi mu la dale mais ndimbal nag bu dee moom yaa bu dee ndimbal exclusivement moom yaa bi nga utiliser euh, waa bi tamit moom pour lool moom ngay utiliser par exemple ay waa xasrati du ma wax yaa xasrati moom waa moom ak kan moom ak yaa bi tamit da ciy dem léeg-léeg moom nag moo ëpp lu luñ koy uti lu ñuy utiliser ci domaine boobu ni bi ñu wax sànq que yaa bi sauf que yaa bi tamit dinañ ko utiliser bu dee comme ni ngay gis ci alxuraan yaa xasrata ala ma farratu fii janbillah boobu mooy ci cas boo xamante ne ni la ñuy utiliser yaa bi dinañu dañuy leer ne mooy am nañ ko kóolute ak assurance ci jaxasoo boo xamante ne nii yaabeeg waa bi dinañ ko dina dina yaa xasarataa bi bu ma utiliser yaa bi foofu mooy bu dee dama am assurance que duma ko jaawaleeg ak yaa bi nga xam ne day woote waa yaa bi nga xam ne pour woote la réellement comme bu ma nee yaa Ibrahimu boobu ñu bañ koo jaaw bu dee ñëw nañ ba manu ba xam ne assuré wu nañ ci bañ koo jaawaleeg yaa bi nga xam ne pour woote la bu boobaa mën nañ koo utiliser moo tax waa xasrataa yaa xasrataa boog ala léegi ci gàttal loolu mooy ahrufun nidaa yi moom nag comme ni ma la ko waxe comme niñ ko gisee sànq ashhuru ahrufin nidaa yi yaa bi la joxe waa bi ak ay léegi nag mu ñëw kon loolu mooy ahrufun nidaa léegi nag ñu continuer kon ci téere bi mu ne i'rabul munaadaa lii mooy ni nga xamante ne nii fin wu munaada munaada wax nañ ne mooy tur bi nga xam ne mooy ñëw juste après lan après yaa bi wala après xarfu nidaa bi obligé wul mu nekk yaa ko mi gis sànq léegi nag tur bi ñëw après ana naka la changement wu fin wam mooy naka la master fin bi di évoluer loolu mooy i'rab fii nii doo wax analise léegi mu ne moom mansuubun day nekk mansuub mooy almunaada yakunu mansuuban munaadaa day nekk mansuub ida kaana mudaafan bu nekkee mudaaf bu nekkee mudaaf mudaaf moom gisoon nañ ko bi ñuy gis annexion al mudaaf wal mudaaf ilayhi bu nekkee ne moom dafa nekk mudaaf munaadaa bu boobaa moom day nekk lan mansuubun mooy dañ koy nasab par exemple mu ne exemple yaa rasuulallah yaa rasuulallah loolu mooy ee yow ndaw yàlla bi muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa rasuulallah lan moo tax nga ne munaadaa bi mooy lan xarfu nidaa bi mooy yaa waxoon nañ la munaadaa bi mooy tur bii ñëw automatiquement après après xarfu nidaa bi te fii yàlla comme mooy rasuula lan moo tax mu nekk rasuula mu ne la ndax dafa nekk mudaaf bu nekkee mudaaf day nekk loo xam dañ koy nasab moo tax exemple beneen man yaa abdallahi e yow abdallah yaa abdarrahmaani e yow abdarrahmaan mooy doo wax yaa abdurrahmaani déedéet yaa abdarrahmaani lu limaada li anna abda abda mudaaf abda boobu dafa nekk la mudaaf bu nekkee mudaaf rek boobu da nga koy nasab wala nga ne yaa waliyallaahi yow waliyub yàlla bi yaa waliyal laahi voilà léegi kon loolu mooy bu dee dañ koy nasab bu nekkee lan mudaaf mais nag dañ koy na nasab tamit in kaana nakiratan ghayra maqsudatin in bu dee dafa nekk nakiratan am nakira mooy loo xam ne indéfini la ghayra maqsudatin boo xamante ne du moom lañ ci jublu moom nakira boobu jubluwuñ ko ci comme buñ ne exemple yaa musliman yaa muslimiina mooy kom si yaa musliman ee eh yow jullit bi yaa muslimiina ee eh yéen jullit ñi lan moo tax ñu ne musliman ndax moom nakira la xam nga musliman ak muslimiina amul al amul lu koy définir mais nag nakira bi xayra maqsudatin moom da nekkul ne moom lañ ci jublu mooy du benn dañu cee jublu ab ab benn euh, musulman boo xamante ni du ne par exemple le fait benn musulman moo tax ñuy wax déedéet léegi loolu mooy ci kon ci ñaari cas yi nga xam ne ci lañ koy nasabe soit mu nekk bu dee mudaaf wala mu nekk nakira xayra maqsuda Euh, léegi nag mabni bi kon kañ ci ban kaa lay nekk mabni gis nañ kaay mi nekk mansuub euh, mooy bu dee mabni nii waxoon nañ ndax al mabni gisoon nañ bi ñuy gis al mabni wal mu'ar wal mu'arabu nga xam ne benn bi kenn du ko kenn du ko lan kenn du ko mën a du changer moom mabni mooy yoo xam ne fin bi moom noonu lañ koy bind du changer mu ne day nekk mabni in kaana alaman mufradan day nekk mabni in kaana bu nekkee alaman alam gisoon nañ ko ismu alam mooy li ñu naan pronom ci français bu ma nee Moodu Moodu lan la prénom la prénom moom mooy alam mais tamit day nekk mooy tur nom de ville nom de personne ak kii nom de ville tamit ci la mu ma nee njallaxaan njallaxaan ab dëkk la njallaxaan moom turu lan la moom kon moom alam la waaye tamit bu ma nee soor quartier soor bu dee soor quartier soor soor ab alam la ismu alam la waaye bu ma nee ismailu ismailu tamit ismu alam la makkatu ismu alam la afghanistan ismu alam la sijistan ismu alam la ainsi de suite kon yooyu ñoo is mu ne kon bu nekkee alaman ab tur boo xam ne prenon boo xam ne mufradan benn la boo xam ne nag mu def entre parenthèses ghayra boo xamante ne nii nag du mudaaf euh, waaw bala ñoo kii euh, ci waa bi waa bi Euh, mooy le euh, exemple waa bi mooy xarfu nidaa yi jóge sànq waa bi mooy lan waa bi mooy comme li ma joxewoon sànq waa mu'tasima mooy ne ci pour mu gën a leer mooy bu dee damay utiliser dama ko utiliser li ma ko utiliser ki nga xamante ne nii li ma dal ci moom la jóge li may metti ci moom la jóge bu boobaa bu boobaa laa utiliser waa tudd ko moom par exemple bu dee sama xol voilà lii moo gin a leer foog naa li ma waxoon mooy bu dee sama xolay metti dama naan waa kabidi ndax lan ndax lii may metti ndax li may metti fan la jóge ci sama xol la jóge comme que nag sama xol la jóge ah di jéggalu nag kii bi téléphone bi dama ko fàtte woon na kii moo tax léegi kon li ma doon wax peut-être leerul ndax euh, doon na sone euh, mooy ne waa bi dañ koy utiliser ci bu dee damay li may metti ak li may ñaxtu ci ki mu jóge par exemple ki ñu waxoon sànq waa mu'tasima ndax moom al mu'tasim billah muy xalifa bi moo ko ñax ci kaso bi léegi nag mu nekk ci kaso bi naan waa Mu'tasima waay waay waay waay di ko ndax lan mooy woowu ko ngir moom mu ñëw dimbali ko mais li ko metti mooy ci moom man cay diw comme comme si bu ñu la dugalee bu amee fuñ la dugal fu metti que fa dugal nag nga naan cay diw cay ay waay jële diw par exemple li mooy jublu ci li ma dal nii yëpp bu dul woon moom te du ma du ma ci nekk moom ci cas boobu la comme que yow sa xol bu dee sa xol lay metti sa kër bi day metti nga naan waa kabidi yi boobu ndax lan ndax moom dafa jóge ndax li lay metti fa la jóge léegi loolu moo doon li ma li nga xam ne jaroon na gën a leeralaat loolu lañ la wax nañ ne la moom ci boobu rek lañ koy utiliser dinañ utiliser yaa bi bu dee leer na nañu affaire bi du duñu ko jaawale ñaar léegi kon ñu dellu si waat ci fiñ tolloon ci i'rabul munaada gis nañ kon deux cas yi muy nekk mansuub mooy in kaana mudaafan mithlu yaa rasulallahi yaa abdarrahmaani yaa amatallaahi ainsi de suite gis nañ tamit in kaana di ñuy nekk mansuub in kaana nakiratan ghayra maqsuuda bu nekkee nakira boo xam ne kenn jubluwu ko ci ci jëmmam mooy ne du waa ji ci boppam moo tax ñuy wax du moom précisément moom lañ ci jublu bu boobaa comme yaa musliman ak yaa muslimiina léegi nag ci mab mabni bi lañ togg lañ tolloon dañ defe woon entre parenthèses dugg ci waaw bi léegi mu ne kon mabni kañ lay nekk mab mabni in kaana alaman mufradan bayna qawsayni ghayra mudaafin bu dee dafa nekk alaman mooy li ñu waxoon sànq prénom tur nit dëkk ainsi de suite yooyu mu ne bu boobaa nga xam ne alam la mais mufradan singulier lay nekk du nekk pluriel du nekk duyal singulier benn du nekk ñaar du nekk lépp ñaar bu boobaa dañu koy mab nii moo ci bo mu ne exemple yaa samiiru yaa samiiru ee yow samir ndax samiiru lan la alam tur la mu ngi mel ni comme bu ma ne woon yaa ibrahimu ibrahim lan la prénom la tur la bi ci tegu kon loolu mooy kaa bu njëkk bi nga xam ne day nekk mab mabni damma bi du changer loolu mooy nii mu ne moo tax mu def mabniyun ala ma yurfa'u bihi day nekk mabni ci kaw li nga xam ne dañ koy rafaa dañ koy rafaa mais rafaa boobu buum la ndax mais mabni la mu ne day nekk mabni ba pare ginnaaw bi ñu gisee bu nekkee prénom boo xam ne benn lay doon mu ne in kaana nakiratan maqsuudatan in kaana bu dee moom dafa nekk mooy mooy munaada bi nga xam ne tur bii ñëw juste après xarfu nidaa bi nakiratan sin nekk indéfini nakira maqsuudatan boo xamante ne nii nag dañu ko ci jublu léegi lool mooy lan mooy nakira maqsuuda mooy bépp tur boo xam bépp tur boo xam ne nakira la nga xam ne dafa taxaw juste après xarfu nidaa bi wala xarfu ci xuruufu nidaa yi da cee taxaw ci benn mooy munaadaa bu dee tur boobu nakira la te tamit ñu ñu ñu jublu ci désigner waa ji ci boppam ki ñu woo moom lañ désigner ci boppam moom lañ ci jublu mooy contraire u xayru maxsuuda mu ne nag bu boobaa lool moo tax nag day mujj nekk maari fa lay doon ndax fekk xam nañ xam nañu kan la ñuy wax ndax day désigner koo xam ne ku ñu xam la moom muayyan la ku ñu xam la bu boo buñ commencé nag xam nga waxoon nañ ci façon nakira yi yoo xamante ne nii dañuy xam kan la mooy bu ma nee comme bii nakira maqsuda mooy nakira laa utilise gaa mais xam nañ kan laa ci jublu bu ma ñëwee ci mbooloo ma utiliser moo samir ma ne yaa samiru fekk ñu bari nekk fi te kenn rekk fi tudd samir mais samir lan la tur la boo xam ne nakira la mais xam nañu ci biir mbooloo mi kañ lañ ci jublu bu boobaa dañ naan kooku nakira ndax moom tur la boo xam ne day ñëw juste nakira maqsuuda day ñëw après xarfun min ahrufin nidaa bi mooy munaadaa lay doon nga xam ne day nekk indéfini mais nag xam nañu exactement kan lañ jublu ci tur boobu noonu mu ne nag bu dee boobu la ndax xam nga sa miiru moom mooy alaman mufradan mooy exemple bi ma joxe léegi boobu ci du du bii lii mooy exemple yaa tilmiizu bu ma ñëwee fekk am mbooloo mu am ay ouvrier walla ñeneen ma ñëw ne yaa tilmiidu e eh yow élève bi moom xam nañ kan la tilmiidu la du nakira maarifa bi mooy ak tilmiidu mooy ndax samir samir samiir du du du nakira du kii de ah, moom alam la tout mooy prénom la mais fii exemple bi mooy yaa tilmiidu comme li joxe yow élève bi wala ma ne yaa muallimu e yow jàngalekat bi muallimu moom lan la dafa nekk lan mooy dafa nekk loo xamante ne ni moom ku ñu xam la kii nakira la boobu nakira la mais bu ma nee yaa muallimu ee eh jàngalekat bi xam nañ kat laa ci jublu kooku nakira la ndax amul alif ak ci ñaari kaa yooyu mabni lay doon ida kaana alaman bu dee prénom la boo xam ne benn rek la ghayra mudaafin boo xam ne du mudaaf comme yaa samiiru wala yaa ibrahimu wala yaa yuusufu wala yaa umaru wala yaa amru ainsi yaa safinatu yooyu noonu lool ngay wax kantaa mabni alaama yurfa'u bihi mooy in kaana nakiratan maqsuuda bu dee nakira booba boo xam ne dañ ko ci jublu moom indéfini la mais dañ cee jubluwaa ji bu ma nee yaa aalimu yaa aalimu ee eh, yow boroom xam-xam bi aalimu boobu boroom xam-xam boobu noonu xam nañ kan la voilà même bu dee nakira la bu boobaa kon damma lañ koy def mais nag nii lay doon léegi nag mu ñëw ci beneen affaire bu am solo mu ne in kaanal munaada mu'arrafan bi al la budda min ziyaadati ayyuha lil mudakkari wa ayyatuha lil muannasi mu ne inkaana bu dee dafa nekk al munaada mooy munaada bi munaada léegi xam nañ mooy lan mooy tur bi nga xam ne mooy ñëw juste après lan xarfu nidaa bi xaraf may utiliser pour woote comme yaa wala waa wala ayaa ainsi tur bii ñëw après moom mu ne nag munaadaa moom bu leen dafa nekk tur boobu mu'arrafan bi al moo loo xam dañ koo définir mais al lañ utiliser pour définir ko ndax façon yi ñuy définir tur du al rek amoon na mu mu al idaafa ak yooyu yëpp ci la woon mais bi mu'arraf bi al bu dee al lañ comme al mu ne laa budda bu boobaa nag laa budda min ziyaarati ayyuha fu mu jaar après yaa bi ñu yokk ci ayyuha avant ñuy indi munaadaa bi bu dee lil muzakkar bu dee lan tur boobu turu góor la ayyuha la ñuy def entre munaadaa bi xarafu nidaa bi ak munaadaa bi dañ fay def ayyuha bu dee góor la wa ayyatuha ak ayyatuha lil muannasi bu dee nag munaadaa bi muy tur bi ñëw après xarfu nidaa bi moom jigéen la loolu mooy lan loolu mooy bu dee munaadaa bi mooy xaraf bi ñëw après xarfu nidaa bi dafa nekk xam gis nañ bi nekkee nakira maqsuuda ak nakira ghayra maqsuuda bii nag mu'arraf la mooy boo xam ne dañ koo définir mais niñ ko définir mooy al comme bu ma nee baabun al baabu rajulun ar rajulu par exemple yooyu nga xam ne al bi day dugg mu ne bu dee loolu lañ ko mo loolu lañ ko mu'arrafe mooy dañ ko définir par la la la mooy al bi mu ne bu boobaa laa budda la ñàkk min ziyaadati ñu yokk ci ayyuha ñu yokk ayyuha mooy il faut ñu yokk ci ayyuha mooy fan lañu yokk ayyuha mooy diggante léegi xarfu nidaa bi muy araf boobu yaa bi wala mbokka yi ak munaadaa bi muy tur boobu il faut ayyuha nekk seen diggante bu dee góor la bu dee jigéen nag doo wax ayyuha ayyatuha ngay wax ndax taa boobu mooy wan ni jigéen la mu ne exemple bu dee góor ba'd a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim yaa ayyuhannaasu taqu rabbakum yaa ayyuhannaasu yéen nit ñi taqu ragal leen rabbakum seen boroom léegi xoola yaa bi yaa ayyuhannaasu boo dindi woon ayyuhaa bi yan naasu la woon mais loolu du mën a nekk comme que naasu dañ cee dafa am dañ ko mu'arraf bi al mooy al bi dafi dugg naasun la woon ñu dugal al bi muy annaasu kon bu boobaa entre bi ak annaasu il faut ayyuha nekk seen moo tax yaa ayyuhannaasu ittaqu bokk léegi nag exemple bi nga xamante ni jigéen la ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyatuhan nafsul mutma'innah nga gis ne entre yaa bi ak nafsu dañ cee dugal an nafsu dañ cee dugal ayyatuha ndax an nafsu jigéen la comme xarbun comme naarun yooyu yépp ay jigéen lañu ci arab ak tamit tànk yi comme rijlun voilà loxo yooyu gisoon nañ yi nga xam ne ci nit day nekk ñaar yooyu gisoon nañu ko kon entre yaa bi ak an nafsu dañ cee dugal ayyatuha mu nekk jigéen ndax an nafsu jigéen la yaa ayyatuhan nafsu te bu boobaa dangay ngay def damma ngay def foofu mooy yaa ayyuhan naasu nafsu mu ne nag wa i'rabu ayyu mel danga ko ne mais léegi kon ayyu moom nan laa koy i'rabi mu ne wa i'rabu ayyu aw ayyatu mooy yi nga yokkoon ayyatu haabi lit kii la ngir ngir ngir la tanbih mooy bàyyi xel bu ma nee ha pour nga bàyyi éhé eh, eh, comme ma nee hé comme loolu ha boobu ngir bàyyiloo xel nit ki la léegi mu ne léegi kon ayyu bi ak ayatu bi nan laa koy mu ne wax i'rabu ayyu ak tamit niñ leen di maase ayyu ak ayatu mu ne boobu nag moom mabniyun boo ko i'rab danga naan mabniyun ala ma yurfa'u bihi wal munaada al mu'arrafu bi al i'raabuhu badalun min ayyu mu ne wa i'raabu ayyu wa ayyatu mooy ni ñuy i'raab bi ni ñuy analyser ayyu ak ayyatu boobaa nag mabni la danga naan mabniyun ala la ci kaw li nga xam ne dañ koo rafaa mooy dañ koo rafaa ayyatu ak ayyu mais malgré loolu mu ne mabni la ma ci kaw yurfa'u bihi comme ni ñu gisa woon nakira maqsuudat bi mabniyun ala ma yurfa'u bi nak in kaana nakiratan maqsuudatan yaa tilmiizu mu ne la loolu ala ma yurfa'u bihi la nakira ala ma yurfa'u bihi mabniyun bokk ala ma yurf ci kaw mabni la même bu dee damma la mais ci kaw li ñu ko rafaawe dañ ko mabni la pare mais rafaa lay rafaa la ci biti mais mabni nga koy analyser ne ala ma yurf ci kaw liñ koy rafaawe mu ne la nag kon ayyu ak ayatu moom mabni lañ ala ma bi ci kaw liñ ko rafaawe waaye mu ne wal munaada al mu'arrafu bi àll kantaal ak al munaada al mu'arrafu bi àll mooy munaada boobu nga xam ne comme xam nga yaa annaasu comme si c'était ça mais ñu ne la lool man da nekk ndax comme que àll dafa dugg ci naasun yaa naasu nekkatul loolu kon boobu na nga naan yaa ayyuhan naasu léegi nag mu ne la moo al munaadal mu'arrafu bi àll mooy munaadaa bi léegi mooy annaasu mu ne i'raabu boo koy i'raab danga naan badalun min ayu moom dafay remplacer kan ayu ndax waxoon nañ la munaadaa day taqaloo ak lan ah dafay taqaloo ak xarfu nidaa bi léegi nag munaa daal mu'arraf bi àll bi fii muy annaasu moom boo koy i'rab danga naan moom badal la min ayu moom dafa nekk koo xam ne moom moo fi remplacer ayu kon loolu moo doon cours bi léegi nag mu ne i'rab léegi day ñëw naka lañ leen di analyser mu ne i'rab yaa samiiru lay i'rab ak yaa abdal karimi ak yaa ayyuhan Ah. kon gis nga liñ jóge nii mooy wa i'raabu eh, munaadaa bi wax naa la munaadaa day taqaloo tout le temps ak xarfu nidaa bi léegi comme que naasu ayyu ayyu bi moo nekk ayyuhan moo nekk si kon léegi ayyu mooy lan moom mooy nekk munaadaa bi an naasu nekk badal mooy liy remplacer munaadaa bi léegi kon ñu ñëw ci analyse bi yaa samiiru ee eh, yow samiir danga naan yaa xarfu nidaa i mabniyun moom de xaraf particule nidaa la bi nga xam ne dañ ci wootee ni mabniyun boo xam ne dañ koo ni samiiru muy Samir munaadaa moom de munaadaa la mabniyun boo xamante ni dañ koo ni ala dammati mooy du changer nii rek lay mel ala dammati ci damma li annahu alamun mufradu ndax moom dafa nekk alam mufrad mooy ne. benn prénom singulier la prénom la mooy tur la te kenn la léegi yaa Abdal Karim eh, yi é Abdal Karim nga ne yaa xarfu nidaa i moom de xarfu nidaa la mabniyun boo xamante ne nii moom it du changer yaa rek nga mën a wax maroo wax yii wala yuu mu abda abda munaadaa mansuubun bil fatxati wa huwa mudaaf abda danga naan munaada ndax moom moo ñëw juste après xarfu nidaa munaada mansuubun dañ koo nasab bil fatxati ci fatxa wa wa li annahu bu la neexee nga ne li annahu wa huwa li annahu xam nga gisoon nañ bii wala mën nga wax sax li mu wax garaawul munaada kon mansuubun boom dañ koo nasab bil fatxati ci fatxa wa huwa te moom de mudaafun mudaaf la waxoon nañ la ci kaay mi nekk mansuub in kaana mudaafan wa huwa mudaaf ndax te mudaaf la alkarimi mudaafun ilayhi moom de mudaaf ilayhi la majruurun boo xam ne dañ koo jar bil kasrati ci kasra mooy dañ koo kasra bi mujj yaa ayyuhannaas yaa ayyuhannaasu nga ne yaa xarfu nidaay mabniyun ni de xarfu nidaa la mabniyun mooy lan particule nidaa la bu ñuy utiliser ngir mën a woote mabniyun du changer de ayyu mooy ayyuhaa boo koy kii danga koy dagg yu nga ne ayyu munaadaa ayyu de moom munaadaa la mabniyun mooy ki nga xam ne mooy tur bi ñëw juste après xarfu nidaa bi munaadaa mabniyun ala dammati moom de dañ koo mabni mooy du changer ala dammati ci damma ayyu rek nga mën a wax manoo ne ay yaa ay yii wala yaa ay ya déedéet yaa ayyu rek mabniyun ala dammati moom dañ koo mabni ci damma haa bi xarfu tanbiih mabni mooy li ma wax comme bu may day bàyyiloo xel waa ji hé ngir mu bàyyi xel def faire attention ci li nga wax yaa ayu haabi mu ne xarfu tanbiihi xarafu tanbiih la boo xam ne day yeete day ti attirer attention mam ni yun moom it nii rek man haa rek nga manoo manoo huu wala hii yi déedéet yaa ayu haa manoo yaa ayu huu wala yaa ayu hii déedéet yaa ayu haa rek léegi annaasu badalun miin ayyu moom badal la léegi moom moo remplacé ayyu marfu'un kon dañ koy rafaa bi dammati ndax koy remplacé li mu mën a def rek ngay def dañ koo rafaa moom moom yow it dañ lay rafaa badalun min ayyu badalu ayyu badal min ayyu day remplacé ayyu mooy ayyuha boobu ayyu boobu marfu'un dañ koo rafaa bi dammati ci damma léegi nag pour jeexal naa ni ñaari exercice mu ne udbut takkal xarakata maaloon wax mar mooy maasal li nekk en rouge kon tey maas rek lañ la wax bi njëkk mu ne yaaraaxi yaaraaxi baa bi tegu ci baa boobu yaa koy maas almaj daal bi tegu ci bi yaa koy maas tegu ci yaa koy maas almaj daal tegu ci yaa koy maas i'mal lahu i'mal lahu loolu mooy yow mi nga xam ne dangaa xemmeem ak teraanga ak ak ak ak ak teddaange ndax euh, almajdu wa sharaf almajdu mooy euh, loo xamante ne nii euh, de lu moo man moo yi nii almajdu lan la sha'ir ba doon wax màgg mooy ak màggaay Euh, fàtte naa li mu woon am na benn bayt bu doon wax loolu aljaddu fil al jiddu fil jiddi wal fil kasali mooy ak pour am yenn daraja yu kawe yi ak yenn sharaf yi yenn màgg yenn place yu kawe yi teraanga yooyu moom ci kër kër yi la nekk ci góor góorlu almajju yow mi nga xamante ne nii dangaa lan xemmeem loolee jëfal ngir moom boo xemmeemee dara da ngay jëf pour loolu danga bëgg milliard doo nelaw da liggéey sax au moins ñu xam ne kii danga bëgg àjjana deel jaamu yàlla kon loolu yaa koy maas bi ci tegu yaa faa yaa faa lam bi ci lam boobu yaa koy maas alxay raa bi tegu ci raa boobu yaa koy maas abshir bil xay raa bi tegu ci raa boobu yaa koy maas yaa faa laam bi tegu ci laam boobu yaa koy maas alxay raa bi tegu ci raa boobu yaa koy maas abshir bil xay raa bi tegu ci yaa koy maas mooy yow jëfaa lu baax li yow nga xam ni ci jëf lu baax rek nga dëkk perpétuellement yaa ngi fu ñu la fekk yaa ngi def lu baax bégal ci lu baax baax googee ngay def de loolu kuy def lu baax lu baax rek ngay am léegi bi tegu yaa xaali yaa xaali daal bi tegu ci daal boobu yaa koy maas laa taabu laa taabu daal bi tegu ci daal boobee yaa koy maas illallah illallah haa bi tegu ci haa bi yaa koy maas loolu mooy yow Xaalid bul jaamu ko dul buur yàlla subhaanahu wa taala dernier i'raab dernier exercice muy i'raab ñaar rek enrib ma lawnu ahmar inraabal li nekk enru analyser l ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz 'alayhim yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz 'alayhim yaa ayyuhan nabiyyu eh, yee ki nga xamante ni dañ ko solo jaahidil kuffaara kër eh, xeexal ak yéeféer yi wal munaafiqiina ak naafiq yu bon yi waxlud alayhim ta seen kaw de kon lan moo ci nekk en rouge yaa ayyuhan nabiyyu yaa ayyuhan moo nekk en rouge moom koy bi ci tegu ba'da a'uuzu billahi mina yaa maryamu annaa laki haadaa yaa maryamu anna laki hada e yow maryam ana fan nga jële lii loolu la ko yonent Yàlla zakariya alayhim asalaatu wasalaam doon wax kon li ci nekk en rouge mooy yaa maryamu loolu ngay analyser kon pour bii di ñëw insha allah léegi nag pour jeexal cours bi mu ne xulaasa lii ab résumé la li ñu jot a gis ci taqsiimu mu ne taqsiimul ismi ilal marfuwaati wal mansuubaati wal majruuraati léegi lool mooy xulaasa bi loolu lay joxe benn table boo xam ne benn kii boo ko résumé tur yi nga xamante ne nii mooy ndax gis nañ tur yi yëpp yi ci ëpp yëpp gis nañ leen mais nag tur yi ñu gis lan lañu gis tur yoo xam ne soit dañ leen di rafa rafa mooy soit damma wala bi buuti noonu ainsi de suite wala aw mansuub mooy dama rafan en général masculin ko lay doon nasab wala mu ne wal mansuubaat mooy tur yi nga xam ne ñoom dañ leen di nasab comme maf'ulun bihi wal majruuraat yi nga xam ne dañ leen di jar comme bu dee xarfu jar da leen a jiitu léegi nag loolu lay def résumé bi def ko ci nga xam ne day def tableau bu njëkk bi mu def ar rafon tableau bi ci tegu an nasbu tableau bi mujj ar aljarru léegi mu ne ar mooy yi nga xam ne tur yi nga xam ne dañ leen di rafaa yii la yi ñu gis kon bi njëkk mooy alfaailu mooy sujet alfaailu mooy ki jëf-jëf ji kooku jaa a ar kan moo dikk waa ji ar rajulu kooku moo jëf-jëf ji naa naa'ib anil il mooy deuxième bi moom it dañ koy rafaa la mooy ki nga xamante ne mooy remplacer fa'il bi futihal baabu al baabu naa anil fa'il la mooy moo fi taxawal fa'il bi xamuñu ku jëf mbir mi ku ku ubbi bunt bi al mubtada al mubtada mooy euh, tur bi nga xam ne moom mooy commencer frase nominal frase boo xamante ni tur la commencer tur boobu di nekk ci ci kanam bu ma nee albadru mu niirun weer wi de weer wu mat sëkk wi mu niirun day leeral dafa leer bay day leeral albadru lool moo mubtada nga gis ne dañ koo rafaa quatrième façon ci tur yi nga xam ne gis nañ leen ñu leen di rafaa mooy alxabaru xabar comme exemple bi ma joxe sànq albadru mu niirun mu niirun moom mooy xabaru albadru mooy tur bi nga xam ne moom mooy ñëw après wala am na tamit lu mën a dox seen diggante entre moom ak mubtada bi mais daal mooy deuxième tur bi après mubtada bi comme munirun al badru munirun boobu ñu gis ne rafaa la waaye cinquième bi nga xamante ne nii ci ñuy rafaale yuñ gisoon mooy ismu kaana tur boo xam ne turu kaana la bu ma nee kaanal badru muniran kaana nekkoon na al badru wu mat wi muniiran nekk koo xam ne da doon leeral al kaana al badru mooy ismu kaana sixième bi nga xam ne moom dañ leen di rafaa mooy xabaru inna xabaru inna bu ma nee innal badra muniirun innal badra al ismu inna la xabaru inna bi mooy muniirun kon ñu ne kon xabaru inna moom day nekk lan bu ñee inna nag mooy inna ki mbokkam kaana tamit ak i mbokkam kon yooyu moom lañ gis ci tur yoo xamante ne nii moom la ñuy rafaa muy alfaailu le sujet naaibu anil faail wala an naaibu anil faail ki nga xamante ni moom mooy remplacer day moom nag day def naaibul faail mais an naaibu anil faail ki nga xamante ni moom mooy remplace sujet bi al mubtada u mooy plus mooy euh, tur bi nga xam ne mooy nekk ci phrase nominale ki tur bu njëkk ba ak alxabaru tur bi ci tegu moom ismu kaana tur boo xamante ne nii turu kaana la wala ak i mbokkam ak xabaru inna xabaru inna ak i mbokkam loolu mooy ci rafaa yi ñu gisul léegi nag ñu ñëw ci deuxième tableau bi muy an nasbu yi nga xam dañ leen di nasab mu ne bi njëkk yi nga xam ne gisoon nañ leen mooy al maf'ul bihi al maf'ul bihi mooy lan mooy complément d'objet direct jëf ji ci kawam ki ma dal bu ma nee euh, euh, darabtul xulaama darabtu dóor naa alxulaama ngones ngone si wala at tifla xale bi at tifla moom mooy maf'ulun bihi bi complément d'objet de al maf'ul fihi mooy ismu zamaan wala ismu makaan mooy tur boo xamante ne ni moom day circonstanciel de lieu la mooy day wane complement circonstanciel de lieu wala de temps bu dee bu ma nee par exemple Euh, ndax alma euh, kii nu mu tudd comme bu ma naan ay Occident almaghrib yu mel noonu loolu nga xam ne moom day day tegtal zamaan bu ma ne wala ay temps yi nga xamante ne da koy yooyu noonu moom day nekk lan moom la ñu naan mafoolun fii mooy ñaar yooyu ñoom ñoom comme niñ ko xamee woon yii yëpp nag gisoon nañ leen ñoom ñooy maf'ulun fiihi kon moom day nekk lan moom day nekk euh, dañ koy nasab ndax waxoon nañ la fii fihi moom dañu koy lan dañ koy nasab léegi euh, exemple maf'ulun ma euh, nu mu tuddati exemple waaw fii fihi mooy biñ biñ gis sànq nga xam ne moom mooy ismu zamaan ak ismu makaan par exemple bu ma nee euh, jaa anii laylan jaa anii dikkal na waa ji mooy jaa anii lay lan suleymaan da dikkal na ma ci guddi gi lay laylan maf'ulun fiihi la nga gis ne lay lan laa wax léegi bi ci tegu beneen muy troisième façon bi nga xam ne gisoon nañ ko moom mu nekk fii fiihi mooy maanaam maf'ul mu nekk yoo xam ne ay yu ñuy nasab la ay tur yu ñuy nasab fii tur lañ nekk nekkuñu ci fi'l nekkuñ ci xar fii tur lañ nekk léegi kon gis nañ complement bihi complément d'objet direct maf'ulun fii léegi troisième bi mooy al maf'ulul mutlaq al maf'ulul mutlaq mooy bi nga xamante ni day insister ci affaire bi par exemple bu ma nee euh, darab <coughs> darabtuhu darbatan dóor naa ko ab dóor darabtuhu darbatan nga gis ne darbatan dafa nekk lan mansuub te tur la moom maf'ulun mutlaq al maf'ul lahu moom moo ci tegu moom mooy ban ban position al maf'ul lahu mooy position 4 al maf'ul lahu moom moom tamit yi nga xamante ne nii dañ koy nasab ci la bokk léegi moom exemple am bu ma nee euh, comme liñ gisoon bu leen rey seen doom yi ndax ragal ñàkk walaa taqtulu awlaadakum xashyata imlaqin mooy lan comme si lan moo tax ngeen di moom masdarun bii lay nekk bu leen rey seen doom yi ndax ragal ñàkk xashiya ta nga gis ne xashiya ta moom day wane lan moo tax jëf ji am limaada taqtuluna awlaadakum mu ne xashyata imlaaq ndax ragal na nga gis ne xashyata lañ wax léegi kon loolu mooy al maf'ulu lahu bi nga xam ne moo ci tegu ci tur yi nga xam ne dañ leen di nasab mooy al maf'ulu ma'ahu al maf'ul ma'ahu nag mooy par exemple bu ma nee euh, bu ma nee daxaltu daxal euh, bu ma nee non dhahabtu ilal euh, ilal bahri wala ma ne dhahabtu ila Paris wala jiitu ila Paris wa subha bu ma nee man de ñëw naa Paris bari Paris ak suba si ak suba si tekkiwul ne suba gi da doon ànd ak man mais moom day nekk moom day yor maanaay ak mooy du ma ne avec voilà du ma ne avec mooy ne day moom day kii euh, nu mu tudd waa maanaa avec lay yor mooy ak mais ak bi du ne daa nekk comme nit buy ànd ak moom man mooy ne bi may ñëw comme si damaa ñoo moom ñoo àndoon nii moo tax loolu mooy par exemple maf'ulu maahu comme biñ naan saafara xaalidun wal layla te waxuñ wal laylu ndax bu doon dañoo def waaw bi waawu atf nga xam ne day e bu doon e bu boobaa bu yoroon maanaay e kon wal laylu la ñuy wax mais loolu waaye wal la ndax maanaay maa ak la yor léegi loolu moo doon maf'ulun maahu mooy cinquième tour bi nga xam ne gisoon nañ ko mu bokk yi ñuy nasab beneen bi nga xam ne gisoon nañ ko mooy ismu inna mooy turu inna comme exemple bi ma joxe woon sànq nan euh, laa waxoon alwaaw albadru muniirun bu ma ne innal badra albadra foofu lan la ismu inna kon ismu inna ak i mbokkam yooyu tamit ci tur yi nga xam dañ leen di nasab la bokk mu ne septième yi nga xam ne gisoon nañu ko mu bokk ci nay nasab mooy xabaru kaana xabaru kaana mooy bu ma amee kaana comme kaanal badru ran kaana nekkoon na al badru weer wi de ran di aji loo xam ne day leeralaate day leeral kon nga gis ne xabar bi mooy lan tur bi ci tegoon ci tur bu njëkk bi kaanal bad euh, nu mu tudd xabaru kaana kaanal badru muniiran nga xam ne ran kon dañ koo nasab beneen bi nga xamante ne tamit gisoon nañu ko yi nga xamante ni dañ koo nasaboon mooy alxaalu alxaalu mooy li nga xamante ni complément d'état la mooy état wu waa ji nga xamante ni bu ma nee euh, rajantu bu ma nee rajantu ilal bayti ran dellu naa ci kër gi sama xaal nekk koo xam ne damaa kontaan masruuran ndax sama état la kooku nga xam ne dañ koo nasab bi ñu teg woon tamyiizu ak tamyiizu moom tamit gisoon nañ ko mooy par exemple bu ma nee euh, bi'tuka sa'an tamran jaay naa la benn saa waxoon nañ lay saa tamran ci tàndarma comme si dama woon min sa'an min tamrin sa'an tamran ngir leeral tamyiz nga gis ne tamran waxuma tamrun kooku it ci la bi nga xamante ne tamit moo ci tokk mooy al mustasna bi illaa bu ma nee daxala attalaamiizu illaa rajulan daxala dugg na attalaamiizu élèves yépp illaa ba mu des lan benn góor nga gis ne illaa boobu mustasna bi illaa boobu tamit dafa nekk koo xamante ne nii ci condition yi ñu ko kii al mustasna minhu dañ koy tudd day nekk lu ñu tudd ba pare ñu tudd après illaa après illaa te mu nekk phrase affirmative bu boobaa foofu mustasna bi illaa day nekk tamit loo xam ne lu ñu nasab la bi mujj te moom lañ gis sànq muy almunaada mooy li nga xamante ni day woote bu may woote ki ñuy woo par exemple mooy almunaada mooy ki may woo ma ne yaa abdallahi eh yow abdallah ma ne yaa abdallahi te waxuma yaa abdu wala ma ne yaa amiral mu'miniina e yow njiitu jullit ñi yaa amiral na nga gis ne boobu noonu dañ leen di lan dañoo nekk loo xamante ne nii dañ leen di nasab léegi ñu ñëw ci côté jar kon tableau rafa ak nasab pare nañ ci gis nañ yi nga xam ne yépp gis yi nii yépp boo ko jàppee mooy yi ñu gisoon ci nasab yële mooy yi ñu gisoon ci rafa léegi nag mu des jar mu ne jar deux rek la woon banda xurufil jar bi njëkk mooy après xarfu jar bi ay min ala taxta ainsi de suite fawqa yooyu xurufu jar yooyu mu ne après ñoom ak bi ilaa yooyu après ñoom tur bii ñëw moom dañoo dafa nekkoon loo xam dañ ko war a jar ak almudaaf ilayhi muy annexion bi bu ma nee baabul manzili baabul masjidi baabul bayti ainsi de suite yooyu nga xam ne wala ma ne bintur li mooy doomu doomu jigéenu waa ji nga gis ne yooyu tur boobu deuxième tur bi di mudaaf ilay bi dañ nekk toujours loo xam ne dañu koy kasra léegi loolu dañ koy jar loolu moo nekkoon résumé bi léegi nag mu ne wat tawaabi'u kanta tawaabi'u yi nga xam dañ doon toppe ak mooy al atfu an naatu al ak ak tawkiidu yii nag ñoom ñoom ça dépend ñoom comme que dañuy toppe rek bu dee tur bi ñuy topp dafa nekk rafa ah bu dee tur bi ñuy leen bi bi ñuy topp dafa nekk nasab ah ñu nasab leen bu dee tamit tur bi ñu bi ñuy topp dafa nekk loo xam dañ koo jar ah ñu jar leen loolu moo tax mu def wat tawaabion ci suuf moom dugalu leen ci benn tableau ndax ñoom fu nekk mën nañ faa nekk ça dépend rek ci tur bi ñuy topp kon loolu moo doon kuuru tay bi nga gis ne kon defaale na ci résumé li ñu gisoon lépp ci tur yi nga xam ne yi nga xam dañ leen di rafa ak yi nga xam dañ leen di nasab ak yi nga xam ne dañ leen di jar léegi nag bii yow insha allah ñu war a gis suñu vingt-huitième cours mu nekk al fi'lul mudaari'ul mu'tallul aaxiri wala al mu'tallul aaxiru bokk al fi'lul mudaari'ul mu'tallu al aaxiru bi nga xamante ne nii loolu nag looy lan lan mooy xuruful euh, euh, illa